jabbaaru ibn sulma ibn malik ibn jaafar ibn kilaab ibn rabi'ata ibn aamir ibn sa'sa'a al-kilaabiyu radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa mu bokkoon ci délégation bi ñëwoon ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci waa banu amir moo tax nga gis rabia ibn amir ibn sa'sa jabbaar mii bi muy ñëw amir ibn tufayl al imaam ibn isxaaq nee na kon mu dëgmal ci aleyhi salaatu wassalaam wafdu bani amir délégation waa banu amir fiihim amir ibn tufayl Amir ibn Tufayl àndoon na ci wa Arbad ibn Qays mooy ponkal yi la lay wax Arbad ibn Qays ak kan Jabbaar ibn Sulma ibn Malik ibn Jaafar ak Jabbaar ibn Sulma ibn Malik ibn Jaafar al-Amiri al-Kilabi ah mu ne gis nga nag gaa yi gis nga wa kaana haa'ulaa'i thalaatha mu ne gis nga ñetti ñiimala lima Aamir ibn Tufayl Arbad ibn Qays Jabbaar ibn Sulma ibn Malik ibn Jaafar mu ne gis nga ñii wa kaana haa'ulaa'i salaasa ñetti ñii ñoo ne woon ru'asaa al qawmi wa shayaatiini ñoo doon la tête de gaa yi moo ne woon seen ñoo doon seen shaytaane yi nga ne ya ya mais al imaam ibn Isxaaq yow mais Jabbaar ibn Sulma mais saxaaba la xale la waaw mais c'est lii muy wax mooy avant muy nekk saxaaba mooy ne ku ne am na jaar jaar jaar ku ne am na foo jóge am na foo jaar am nga loo def waaw moom mooy laata muy tuub waaw mooy nii la meloon xam nga gisoon nañ fi Umayr ibn Wahb est-ce que yaa ngi fàttaliku sayyidina Umayr ibn Wahb ba nga xam ne après Badar moo ne woon day dem faat yonent bi alayhi salaam mais da woon man nag li ma ko teree def hein oh, waay waay budul woon sama njaboot ju sew ji ma bàyyi sama banaat yeeg yooyu ak det yi ma yor xaw ma nan lay def kononte kon de dinaa fidaa udd sama kii dem dem dem madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam dem faati ki nga xam ne moo yonent bi sallallahu alayhi wa maa kii dégg ko Seydina Safwaan wa kaana ana idin ala shirk Seydina Safwan ibn Umayya mi nga xam ne baayam faat nañ ko ci xare bii tax merloo euh, euh, kii kii lu ñu wax sànq euh, Umayr ibn Wahb al-Jumahi léegi ñu waxtaan seen biir sa Makka bañ tëral mu ne ko man maa lay yoral xama maa lay resal sa njaboot sa ginnaaw fu sama njaboot suure sa njaboot suur na fu sa njaboot xiife yëgal ne sama njaboot moo gën a moo njëkk xiif te say det maa la koy fayal mu ne ko kon nag oktom lay am nëbbal ma sama mbir sa yatiika sa yatiikum xabar dina leen dikkal xabaar bu neex waaw mu daal di dem aniñ koy jàppe xam nga imaam Ibn Ishaq keroog bi muy tàmbali netta bi dane wa kaana wa kaana kii eh, ki ñu wax sànq eh, eh, nan ibnu Wahb Umayr ibn Wahb wa kaana shaytaanan min shayaatiini Quraysh xam nga loolu la waxoon kii ab shaytaane la woon ci shaytaane Quraysh yi ba ko Seydina Omar gisee mu agsi Medina mu agsi noonu te dañoo jàppoon prisonnier doomam parce que loolu la doon wax ne man moom c'est bon quoi parce que am naa fa alibi bu ma ñëwee kenn du ma soupçonné dañ naan bon kii doomam ji ñu jàpp rek la ñëw ngir libérer si <laughs> pourtant imaam Nisaa keroog ba muy tudd mbiram da ne ka wa kaana shaytaanan min shayaatiini Quraysh kii il était un satan parmi les satans de Quraysh shaytaane la woon ci shaytaanel Quraysh mais sax mooy loolu mooy avant moo tax Seydina Omar da koo seet ne haadaa Umayr ibn Wahb wallahi jàmm andiwu ko fi faal faasik kàccoor bu mag baa ngi nii waaw jóg xoj ko poñe ko xëcc ko ne saxaaba yi ansaar yi ne woon kii moytu leen koog yonent bi aleyhi salaam na ko surveiller bu baax kii kalbun la kii ab kalbu la <laughs> waaw waaw <laughs> léegi mooy gis nga tomb ki mooy ne loolu mooy buñ naan shaytaan kii nii nga ma Jabbaar ibn Sulmas yi mais lii mooy avant moo tax mu ne ñii ñoo ne woon nag shaytaane gaa yi ah, te ñoo ne woon jiitu waa Banu Aamir léegi nag mu ne fa qadima Aamir ibn Tufayl al imaam ibn Isaaq ci siiratu ibn Hishaam mu ñëw ci yonent bi alayhi salaam Aamir ibn Tufayl aduwwullah mu ne Amir ibn Tufayl di noonub yàlla bi ñëw nag yonent bi alayhi salaatu wa salaam wa huwa yuridul ghadra bi mais lan moo ko fi indi moom délégation wam bii du délégation yi ñëw di tuub si de ah <laughs> moom dafa ñëw ngir ngir ngir dal ci yonent bi alayhi salaam ngir daal di koy wor ba faat ko looloo ko fi indi de waaw waaw moo tax al imaam al Bayhaqi ci Dalaa'il an-Nubuwwa ci partie wu fuudi bi muy tudd wafdu bi dane wafdu bani Aamir baabu wafdu bani Aamir baabu wafdu bani Aamir wa du'aa'i an-nabiyyi ala Aamir sallallahu alayhi wa sallam ala Aamir ibn Tufayl yarhamukallah wa kifaayatullahi ta'ala sharra wa sharra Arbad ibn Qays ba'da an asama minha nabiyyahu sallallahu alayhi wa sallam wa ma dhahara fi dhalika min athari an-nubuwwa noonu la ko al imaam al Bayhaqi rahmatullahi alayhi tudde mu ne baabu bunte gi wafdu Bani Aamir délégation wu waa Banu Aamir ah wa du'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala Amir ibn Tufayl ak ñaan yàlla gu ñaan yonent mi alayhi salaam ñaan yàlla mooy ñaan lu lu lu yées dal ko kan la ñaan yàlla Amir ibn Tufayl da Amir ibn Tufayl mu ne wa kifaayatillah ak tamit fekk ak aar gi ko suñu borom aar moom yonent bi alei satu salam charra gi taxoon moom mu jóg mooy dafa ñëw moom délégation moom délégation ñëw ngir liquider ngir rey ay nit moo ko fa indi mooy dafa ñëw ngir rey ay nit dafa ñëw ngir rey yonent bi alei euh, def fa lu yées dem looloo ko neex looloo ko taxoon a jóg wa charr arbat ak yi monte arbat ibn qays muy arbat ibn qays miñ la waxoon Arbad ibn Qays mu ne ba'da an asama minha nabiyya ginnaaw bi nga xamante ne ni ci la yonent bi ci la suñu boroom daldi préserver muccal yonent ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam ci seen yoo yële waaw wama zahara ak li nga xam ne moo feeñ fii dhalika min athari nubuwa ak li feeñ ci lii ci jeexitalu nubuwa gi léegi nag léegi loolu noonu la ko al imaam al Bayhaqi tudd moo tax délégation bi c'était délégation des kàccoor parce que délégation yi bu ñu foog ni ñépp dañoo ñëw rek di dugg ci diine ji non te dinañ gis beneen kàccoor di Musaylima al kazzaabu moom xam nga ne moom Musaylima moom ñëw ko ngir tuub te pourtant mu ngi woon ci délégation waa Yaman bi ba ñëwee moom mii waa Yamaama kon al imaam ibn Isxaaq rahmatullah alayhi mu ne kon Aamir ibn Tufayl daal di ñëw ci yonent mi alayhi salaatu def délégation ànd ak mbooloo wa huwa yuridul ghadra bi li mu bëggoon mooy mu daal di koy wor waqad qaala lahu qawm mu ne moom nag ay ñoñam waxoon nañ ko muy waa banu Aamir waxoon nañ Aamir ibn Tufayl ne ko yaa amir inna naasa qad aslamu fa aslim nee na kat ay ñoñam ba mu bañ yégee ne mu ngi dem ci yeneen bi alayhi salaatu salaam nañ ko ah yow amir am na nit ñi ñu am nañu tuub de waaw am nañu tuub ci ñi dina nit ñee ngi tuub de bari nañu tuub de mooy l'islam ba fa yonent bi alayhi salaatu salaam ñee Medina de toute façon l'islam ba mu tàmbalee woote ci yokku la ne balaa kat malgré après Uhud lépp nit ñi mooy lislaam da yokku ñu ne ko nag nit ñi tuub de ah fa aslim te ngaa dugg ci diina ji boo demee qaala mu ne wallahi laqad kuntu alaytu an laa antahiya an laa antahiya hatta tattabi'a al-arabu aqibi afa ana attabi'u aqiba hadha al-fata min quraysh mu ne gaa yi gaa yi naan ko di wax ko lii mën a leen wallahi maa ngi wàcc yàlla man Aamir ibn Tufayl laqad kuntu alayt man de waatoon naa waaw ante laa antahiya kene duma an laa tattabi al arabu aqiyi mooy gis nga sama xare yi may def sama effort yi may def damaa waatoon jël pacte fa yàlla que ne du ma arrêté lii lu dul ne arab yépp dinañ ànd nekk sous mon man Aamir ibn Tufayl dinañ topp sama gannaaw man loolu laa waxoon loolu yépp nga xam ne moom laa waatoon amagul afa ana attabi'u aqiba hadha al fata min Quraysh mais lan ngeen bëgg yéen da ngeen a bëgg man ma ñëw di topp jeune bi bokku ci Quraysh mais yéen seetaat leen ngeen di wax parce que yonent bi alayhi salaatu salaam de toute façon temps yi loolu lañ ko doon wax ah. <laughs> ay <laughs> Fata Quraish <laughs> le jeune de Quraish waaye moom de hee jeune Quraish bi moo tax ba mu demee Taïf waa Taïf naan non waa waa yéen moom waa Quraish ñoom dañoo nooy daanaka loolu lañ jëflante rek seen lisaanul xaal yi loolu la doon wax. yéen xaar leen moom waa Quraysh baay boobu ba léegi mu leen di ñu nekk mu nga nekk fa di leen woo ñun moom li ñuy def ñu boole ko xale yeeg ñu dese ñu koy xaaj moo tax dañ doon jàpp naan yatiimu Abu Taalib ah <laughs> jirimu Abu Taalib bi la di <laughs> eh, jirimu Abu Taalib bi waaye ku ko dégg te xamoo ko foog naas ngone la waaw <laughs> eh, ñoom xamuñu léegi loolu lépp ngir tuutal la moo tax mu naan afa ana attabi'u aqiba hadha al fata min mu ne est damay topp ci ginnaaw jeune bii ci Quraysh après summa qaala li Arbad mu wax Arbad mu àndaloon ñoom ñaar nag ñooy kàccoor yi nga xam ne ci kéefër lañ dee Amir ibn Tufayl ak Arbad ibn Qays mu ne Arbad hé xoolal sama plan baa ngi idaa qadimna ala ah fa inni sa sa ushghilu anka wajha fa idha fa'alta fa a'lu sayf waaw mu ne arbat ne ko nag gis nga ni ñuy def bu ñu demee ci arrajul waa ji góor ji mooy waxuñu sax yonente ma la sax sax waa <laughs> ndax xeebaate waaw ni may def dinaa fexe préoccupé ko ba ba yow moom du la xool man lay xool ba concentré wu man di ma déglu bu ma defee lool rek na nga gaaw génne sa jaasi daal di koy cor waaw biñ ñëwee nag mu ne fa lamma qadimu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qaala Aamir ibn Tufayl laa yaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xaalini qaala laa wallahi hatta tu'mina billahi wahda waaw bi yonent bi aleyhi salaam bi nga xamante ne nii ci la ñëw mu ne mu commencé nag di wax ak yonent bi aleyhi salaatu salaam bi mu agsee moom Amir ibn Tufayl parmi sa délégation ci waa Bani Amir ci euh, waa Bani Amir léegi nag yonent bi aleyhi salaam ne mu ñëw di wax ak moom naan ko léegi damaa bëgg mooy mbir mi daal. Euh, man nga def ma xarit mooy nga def ma koo xam ne maay nekk si second waaw mooy maay nekk sa second maay nekk deuxième ci jullit ñi mooy ci l'islam gi yépp man maay nekk deuxième personnage deuxième personal gis nga ni ni ni doomu gerte boo ko xaree ni muy nekk benn xar ak beneen xar ñu niroo ñoom ñaar ñépp ci la alxulla ah ah xaritoo ak copain kësu ca la jóge nga xam ne daanaka boo gisee kenn ki gis nga keneen ki tellement ni ñu bokkee ko ba dem sax ci mbind sax boo mayul la ñuy commencer di niroo ñoom ñaar mu ne ko defal ma loolu bu ko defee yow moom nag mooy comme que fi àddinaa ko jóg moom moo ko tax a jóg li muy xalaat mooy bu fi yonent ma lay saar saam génnee àddina bu ko defee man maay nekk su maa maay jiite jullit ñi yonent ma lay saam ne ko loolu lépp sax waxuñu ci lii nii yépp man wax dara laa déedéet wallahi waat naa ko ci yàlla hatta tu'mina billahi wahda xana ba kera mooy bala maa wax ak yow ci lii mooy neew ma la boo tuubee ma defal la lool de mais daal du ma la defal dara lii ngay wax nii ak jàppe la xarit ak yooyu mooy bala ma koo def mooy il faut nga tuub ci l'islam nga dugg ci l'islam na nga gëm billaahi ci buur yàlla wahdahu moom dong xatta tu'mina billaahi waxda ba ni ngay tuube ci buur yàlla waxdahu moom dong mu répété waat ne ko yaa Muhammad xaalini wa ja'ala yukallimuhu wa yantadiru min arbada maa kaana amarahu bihi fa ja'ala ah, arbad moom laa yaqiru shay'a waaw mu ne mais mu commencé di di répété loolu ak yonent bi alayhi salaam rek di répété lool xaal li nii yonent bi alei saatu salaam ne moom nag jamono jooju lan la bëggoon mooy wax jooju doyewu koon dara mooy li mu bëggoon mooy na ko na na fexe préoccupé na ko hein mu ne ko euh, ngir arbat mën a def lool am na tamit ñu ne xaal li nii lim ci jublu tamit mooy man na tekki leneen mën na tekki mooy nga jàppe ma ab xarit comme liñ la wax sànq li am na tamit ñu ne day tekki tamit li nga xam ne mooy wéetal ak man damaa bëggoon ñu wéet mu ne ko mukk fekk nga gëm hatta tu'mina billahi fekk nga gëm buur yàlla wahdahu moom dong la sharika la te doo ko bokkaale entre temps mu ngi xaar arbat di continuer di répéter arbat deful dara saay daal saay affaire bi metti ko quoi hein léegi nag bi mu xamee ne arbat mii daal deful tous plan ba këpputal na ne arbat deful dara léegi nag mu ne yonent ma lay saar saam parce que li mu koy laajee yonent ma lay saar saam a ngi bañ yonent ma lay saar saam a ngi bañ li mu koy laaj yépp mu ngi bañ mu ne ko yaa Muhammad sallallahu alayhi wa wallahi la am la annaha alayka xaylan xumran wa rijaala waaw mu naan yonent bi alayhi salaatu salaam gis nga ah wax naa la lii nga def ma sëgoo nga bañ nekk ma nekk sa xarit pour mbir yi boo jeexalee boo boo génnee àddina mooy loolu rek maay nekk sa xalifa ak yooyu ak maay nekk sa second de toute façon ci lislaam bi nga bañ yëgal ne xur yi dinaa ko feesal ak ay fas ak ay ay gée ay guerrier yoo xam ne dañuy ñëw songo la xeex ak yow waaw tey daal indil armée boo xam ne bu rëy mu dal sa kaw <coughs> waaw mu ne fa lamma walla qaala rasulullah bi nga xam ne nag ci la pare mooy mer na léegi nag ñu jóg di dem mu ne bi mu dëj wanee gannaaw yonent mi alay saar saam ne allahumma kfini Aamir ibn mu ne allahumma ee eh buur yàlla ikfini yàlla nag ma fegal ayu Aamir ibn Tufayl di Aamir ibn Tufayl mii xoola dinañ ñëw àggale riwaay imaam ibn Isxaaq bi raxmatullaahi alay xoolal gis nga lii mu doon wax waxoon nañ la riwaaya imaam al Buxaari yu rahmatullahi alayhi Anas ibn Malik mu ne wa kaana ra'iisal mushrikiin bi muy nettali Bi'ru Ma'uuna mu ne wa kaana te nekkoon na ra'iisal ki nga xam ne moo jiite woon mushrikuuna yi mu ne Aamir ibn Tufayl mooy Aamir ibn Tufayl xayyara bayna thalathi xisaal dafa moom dafa ñëw naan yonent ma la saab saab ñett yi moom manu la ñàkk nga tànn ci benn mu ne ko yakunu laka ahlu sahl waliya ahlu lmada aw akuna xalifaka aw axzuka bi ahli Ghatafana bi alfin wa alf mu ñëw na yonent ma la saab saab moom Amir ibn Tufayl ne ko ñetti choix nga am ah. al mutakabbir rëy rëy lu kat bu rëy bi mu ñëw di imposer naan ko ñetti mbir nga am yow yaay moom waa suuf si nooy si hein man ma yor waa dër bi hein mooy man yow yaay yor fii nii ci ville yi moo am na ci beneen ahlul wabari man maa leen di yor yow nga yor ahlul madar yow yaay yor ci ville yi comme ay Médina yii man nag àll bi comme ci ay euh, waa Najd ci côté yooyu noonu man ma jiite côté yooyu ak àll yi mooy ñu nekk ci village yeeg yooyu man maa koy jiite loolu benn la boo bëggee mooy ñu def pacte boobu walla walla walla leneen mooy nga ma nekk sa xalifa après mooy boo génnee àddina yow alayhi salaatu salaam man maa lay man maa lay beneen a ngoom deuxième choix gis nga deux yi boo ci deful ba dara arzuka bi ahli Ghatafan bi alfin wa alf dinaa mobiliser mes alliés ci waa Ghatafan booleeg li ma am waa Banu Amir ñu xareek yow ay mille de mille des milliers de personnes laa lay indi ñu xareek yow waaw léegi nag <laughs> bi nga xamante ne nii noonu la deme bi nga xamante ne nii noonu la deme mu ah. bu ñëwee ci riwaa imaam ibn Isaaq bi kon mooy loolu la doon waxi kàccoor waxi rëy rëylu al imaam ibn Isaaq mu ne fa lammaa xaraju mooy li bëgg ci yonent mi alayhi amu ci dara parce que comme day jóge na la jàpp ne mbiri affaire politique la diine ji affaire politique la ak affaire way affaire partage li yi def bu problème amee ñu daal di dagg dagg réew mi rébellion bi boole lee nag ah ñu ñu tong-tongee nguur gi kii nekk président kii nekk premier ministre l'islam nag du demee noonu waaw yeneen tibaanay saar bañal ko mu ne riwaa imaam ibn Ishaq bi mu ne fa lamma xaraju min indi min indi rasulillah bi nga xam ne ci lañu génn yonent bi alayhi salatu wassalaam qaala amir li arbat amir ibn tufayl ne arbat waylaka ya arbat aynama kuntu amartuka bi ne ko toskare ñel na yalaw arbat mais mais ana li ma la digaloon maa ngi naan mu bañee dinaa préoccupé waa ji di wax ak moom ba du la tal bu ko nga nga nga dóor jaasi yi nga yor mais arbat loo doon xullee ana ma la digaloon arbat ne ko wallahi ma kaana ala dhahri al-ard rajulun huwa axwafu indi ala nafsi min wa aymu llahi la axaafuka ba'da al-yawmi arbat ne Aamir ne ko maa wat ci ne amul masula am ci kaw suuf benn nit boo xamante ne nii moom laa gënoon a ragal ko yow mais nag maa ngi wàcc yàlla yaa Amir ibn Tufayl léegi nag dama laa ragalatul c'est ça waaw ginnaaw tey suñu xew-xew bi ak Seydina Muhammad dara laa la ragalatul sallallahu alayhi Amir na ko laa abaalak waaw ne ko yow yal na bul am ndey rek mooy yal na nga ñàkk yal na la sa yaay ñàkk waaw mu ne nag mu ne nag mu ne nag bi mu waxee lool mu ne mu ne arbat ne ko nag laa taajal alay ne ko nag amir malgré tout bul yàkkamti ci sama mbir boo gisee wallahi ma hamamtu billadi amartani bihi min amri illaa daxalat bayni wa bayna ar-rajul illaa duxilat bayni wa bayna ar-rajul wala daxalat bayni wa bayna ar-rajul hatta ma ara ghayraka fa adribuka bi sayf mu ne ko bul gaawantu sama mbir ne ko maa ngi wat ci yàlla ne bëggoon naa def li nga wax liñ ma digaloon mais daal ba ma ko bëggee def man dama koo gisatul sama digganteeg yow yow laa gis dégg naa la ngay wax mais moom gisatuma ko sama digganteeg moom am na lu fi dox ba gisatuma ko yow laay gis yow rek laay gis ah, afa adribuka bi sayf léegi da ngaa bëggoon ma dóor la jaasi mais bu ma dóoroon jaasi ji yow lay dal ndax yow laa gisoon bu ma yëkkati woon yow laay dóora ah. parce que man gisatu woon leneen yow laa gis du ma dóor lan nga bëgg ma def mu ne wa xaraju raji'ina ila bilaadihim hatta idha kaanu bi ba'd at-tariq ba'atha Allahu ala Aamir ibn at-Tufayl at-ta'aan fi 'unuqihi fa qatalahu Allahu fi bayti imra'atin min bani Saluul fa ja'ala yaqulu yaa bani aamir aghuddatun ka ghuddatil bakri fi bayti imra'atin min bani saluul ha thumma kharaja ashaabu hatta waaru bi ñu génnee nag di dellu jóge Medina di dellu ñu dem ba nekk ci lenn ci yoon wi ah, suñu boroom daal di nangu ñaanu yonent bi alayhi salaatu salaam bi ne allahumma kfini Aamir ibn Tufayl buur yàlla yàlla nag ma fegal Aamir ibn Tufayl bi ñu nee ci yoon wi lenn ci yoon wi mu sànni ko benn feebar ta'un peste ab feebar moo ko dal boo xam ne ci gorge bi la waaw ci baat bi mu ngi ko faa bi mu ko dalee nag dafa gaaw dem ci kër benn bani saluul benn jigéen bu bokk ci waa bani saluul bi mu xamee ne day faatu mu ne a yaa bani aamir é eh, yéen waa banu aamir man aamir ibn tufayl axuddatun ka xuddatil bakri fi bayti imra'atin min bani saluul ah aay way ndax xudda ab taa'un la ab feebar la buy dal genre pest la boo xam ne day dal ci baat day day dal nit ki baat bi lay attaquer dal di koy gaaw a faagaagal waaw bokk ci façon feebar la yoo xam ne day dal gëléem yi feebar yoo xam ne day dal day dal gëléem yi waaw bu gaaw ci ñoom mu ne baa du lu mel noonu moo ma dal ka xoddatil ka xoddatil bakri fii bayti imra'a ci kërug jigéen min bani salul <laughs> ci waa banu salul après ci la ne defaral leen ma sama sama sama ja sama gëléem ba muy waajal di kii ci la faatu gaayam yi daal di koy génne daal di koy suul waaw ah bi nga xam ne nag ci lañ dem neena na bi ñibbee ànd délégation bi ba dem ndax ci yoon bi la ci waa bani amir ñu gis arbat kese ñu ne ko maa waraa aka arbat ñu ne ko mais lan moo nekk mooy lan nga ëndaale arbat mu ne laa shay ëndaalewuma dara wallahi laqad da'aani ila ibaadati shay'in la wadattu annahu 'indi al-aan fa armihi bin nabli hatta aqtula arbat mu dem ñu ne ko mais loo fa jële ah mu wax leen expliquer leen que ne Aamir ibn Tufayl génn àddina lii wa ko dal ci yoon mais ñoom suuf sanawuñ sax naan loolu dañ jàpp nag ak feebar la rek ko dal mu ne ko mais fa ngeen demoon nag lan ngeen fa jële mu ne man daal jëlewu ma fa tus demoon ci moom woo nañu ñu jaamu koo xam ne ji jaamu loo moo shay waxul sax jaamu yàlla ah. mbir moo xam ne akamaa soppoon moom moom doon woo di yeneen ma mu nekkoon fii sama kanam tey ba ma ba ma jam kook sama flèche yi ma ak sama xeej yi ba ni ma koy faate mu ne fa xaraja ba'da maqaalatihi bi yawmin aw yawmayni ma'ahu jamalun lahu yatba'u fa arsala allahu ta'ala alayhi wa ala jamalihi waaw mu ne nag moom mii bi mu waxee lii benn fan lañ ci teg wala ñaari fan mu génn di voyage yi yor benn gëléem boo xam ne da ko doon wommat di dox jiitu nee bi mu génnee ba ci yoon bi ci la benn lakk moo ñëw dal leen taal benn genre mooy éclair yi yiwu tonnerre yooyu dal tël waaw mu daldi leen lakk moom ak géléem ngam àndaloon lépp moom arbad noonu la faatoo wal iyaadu billah ak Aamir ibn Tufayl hein xoola ci riwaay imaam al bi imaam Seydina Anas nee keroog bi mu tànn loowee yonent bi aleyhi salaatu wa salaam ñett yoo yële naan nee na fa tu'ina Aamir Seydina Anas nee na ci kitaabul Maghaazi fa tu'ina Aamirun fi bayti ummi fulaan fa qaala ghuddatun ka ghuddatil bakri fi bayti imra'atin min aali banii fulaan u'tuunii bi farasi fa maata alaa dhahri farasi waaw bi nga xam ne nag ci la doon génn lan la doon wax dane dane arudda nee na moom dafa dal benn fa tu'ina Amir bi mu waxee lool ba dem léegi mooy feebaru ta'un daal di koy dal feebaru ta'un mooy peste daal di koy dal mooy wax nañ la feebar bu noonu la mel ci këru benn jigéen ummu fulaan yaayu diw mu ne xuddatun ko xuddatil bakr comme feebar boobu di dal gëléem yi moo ma nar dal nii ma faatu fan ci këru benn jigéen min aali bani ci waa këru banu diw ñoom diw utuni bi faras yi ëndil leen ma sama fas ni mu gën a gaaw waaye yow kuy dee ci àll na la gaynde faat <laughs> faatu ci karu këru jigéen mu ko <laughs> moom naa bu ko féministe yi moom <laughs> dinañu gën a am lu ñu wax moom fii bayti ummi fulaan xaa léegi mu ne nag indil ma sama fas bi mu yéegee ci fas wi ci kaw fas wi la jekki rek wadd faatu waaw voilà léegi ah, léegi nag <laughs> noonu la faatoo noonu la faatoo te gis nga lii nii mooy euh, nga ne ma mais yow nettali bi boo gisee da ngay lan moo tax sànq nga ne lii day wane ne Amir ibn Tufayl li njëkkoon naa ñëw te pourtant mooy yow dafa dem ci yoon bi faatu loolu la riwaaya imaam Ibn Sa'd bi wax moom la riwaaya Sayyid imaam al-Bukhari bi wax hein ne bu mu tàmbalee loolu. fa tu'ina aamir ba mu tànnloo yonent ma lay saab saam loolu le fa tu'ina aamirun fii bayti ali fulaan ummi fulaan peste bi dal foofu aamir ci kër alu fulaan dañ naan la euh, loolu bu mu ab lubs ab jaxas jaxas euh, imaam alxaafid ibn xajar day wax ci al ci bi muy shara kitaabul maghazi xadiis biñ la wax noonu mu ne fekk muy leeral affaire boobu ci passage bi naan fii bayt imra'atin min ahli bani fulaan mu ne bayyanaha at-tabaraani min xadiis sahl ibn sa'd fa qaala imra'atun min aali saluul mu ne euh, riwaaya bii nii mooy wax ji naan min bayti fii bayti imra'atin min ali bani fulaan kër benn jigéen ci waa kër ñoom diw mu ne lool imaam at-Tabaraani soloo na ci xadiis Sahl ibn Sa'd lu koy gën a leeral mu ne imra'atun min ali salul benn jigéen ci waa bani ci waa salul mu ne wa bayyana quduuma Aamir ibn Tufayl ala nabi ci la leerale ban jamono la Aamir Tufayl ñëw ci yonent bi alayhi salaam wa annahu qaala fiihi mooy wax ne la aghzuwannaka dinaa xareeg yow bi alf mooy milim doon wax naan boo ma defalu li ma kii dinaa xareeg yow mooy yi ngay choisir. mu ne wa anna nabiyya te ne yonent bi alayhi salaam mu leeral ba léegi waaye at-Tabaraani bi kene arsala ashaaba bi'ri Ma'uuna ba'da an raja'a Aamirun wa annahu ghadara bihim wa akhfara dhimmata ammihi abil baraa wa anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam daa alayhi fa qaala allahumma kfinii aamira fa jaa ilaa bayti imra'atin min bani saluul ba ni muy jeex mu ne riwaaye imaam at-Tabaraani yu jaar ci Abul Abbaas Sahl ibn Sa'd az-Zaa'idi mu ne foofu moo leeral kañ non seulement leeral na ndaw soo sale ali fulaan mooy ali salul comme imam riwaay imam ibn Isaaq bi mu ne foofu yonent bi alayhi salaatu salaam eh, dafa leeral tamit kañ la mooy ne yonent bi alayhi salaatu salaam dafa yónni saxaabaay biir mooy saxaabaan yi mu yónni woon ci biir Ma'una ñoom Haraam ibn Milhaan ñoom Aamir ibn Fuhayra ñoo ñële te Aamir ibn Tufayl faatoon leen mu ne mooy daleen a yónni ginnaaw ba'da an rajaa amir bi amir delloo ba ñibbi wa annahu ghadara bihim moo leen wor wa akhfara dhimmata ammihi abil bara ndax gis nga Maalik ibnu beneen Maalik bi ibnu amir ah xam nga Amir ibn Tufayl la ak Amir ibn Malik walla Amir ibn Malik laa bëgg wax Amir ibn Malik moom moom bàyteex la ci Amir ibn Tufayl bii moom mi ne woon yeneen tubaab yi saa saam ah yónnil yónnil mooy Mulaa'ibul Asin yónnil sa saxaaba yi ci waa Najd ci sa côté bële xam naa dinañ nangu diina ñu mu ne man nag dama ragal seen wóolu ma leen ak sama saxaaba yi moom Amir ibn Malik moo mële di Abul Bara moo doon bàyteexu kii léegi nag moom après loolu la moo tax même riwaayu imaam Ibn mooy ne ndax yow xam nga riwaayu imaam Ibn Sa'd bi. day wax ne ci yoon bi bi ñu jógee ci yonent bi alayhi salaam di dem ca la faatu mais lool dañ naan la boo ko jàppee noonu da ngay juum parce que imaam Ibn Ishaq ci boppam moom bi muy nettali xadiisu Bi'ru Ma'una moom moo ne Aamir ibn Tufayl bi saxaaba yooyu ñëwee saxaaba yonent bi alayhi salaam yónni woon ci ñoom bi mu ñëwee moom moo def signe ne nañu rey ki nga xam ne mooy ndax Haraam ibn Milhaan dafa ñëw commencé wax. di wax li leen suñu borom yónni li leen yonent bi alayhi salaam yónni ah yor téere bi leen yonent bi alayhi salaam bataaxal bi mu leen yónni woon mu ne bi nga xamante ne nii ci la def noonu moom moo ko def siiñ waaw te bi muy dem imaam ni sax foofu dane woon te loolu waxoon nañ la mooy xadis bi mu jëlee woon ci baayam mu ne haddathani abi Isaaq ibn Yasaar an al-Mughira ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham wa Abdullah ibn Abi Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm wa ghayruhu min ahli al-ilm mu ne foofu Haraam ibn Milhaan dafa ñëw fa lamma nazaluha bi ñëwee ba ñëw ci dëkkuwaayu waa Banu Aamir mu ne ba'athu saxaaba yi dañoo taxaw campé fenn yónni kan Haraam ibn Milhaan bi kitaabi rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam ilaa aduwwillaahi Aamir ibn Tufayl ñu yóbbu li nga xam ne mooy téere yonent suñu borom bu non bu yonent bi aleyhi salaatu salaam mooy leetaram bi mu yóbbu ko fan ci Amir ibn Tufayl bataaxal bi mu yónni woon jox ko saxaabaam yooyu ngir mu yóbbu ko ci aduwullah noonu yàlla bi ne Amir ibn Tufayl mooy Amir ibn Tufayl yaakaar nga ne dina rey waa Bi'r Ma'una ah ba pare ñëw ci yonent na aleyhi salaatu salaam noonu sans ba pare di imposer naan ko defal lii sinon ma xareeg mooy da koo waxoon ba pare ba dem bi muy dem moo tax riwaay imaam ibn Ishaq bële mu naan biñu ci yoon bi mooy loolu dëgërul mooy biñ la doon wax sànq parce que foofu al imaam ibn Ishaq moom lañ la wax sànq moom la wax sànq ne la imaam al-Haythami indi ko ci Majma'u Zawaa'id ko ci Majma'u Zawaa'id mu ne ah xadiisu imaam ibn Ishaq bi rawaahu at-Tabaraani mu ne imaam at-Tabaraani soloo ko wa fiihi Abdul Muhaymin ibn Abbaas wa huwa da'iif mu ne Abdul Muhaymin ibn Abbas soloo na ko huwa da'if ta imaam ibn Isxaaq bi nekk ci siiratu ibn Hishaam mooy amul càllale imaam ibn Isxaaq bi muy wax wafdu Bani Aamir dafa ñëw nettali noonu mooy ne moom li mu jële ci baayam imaam ibn Isxaaq ak li nga xamante ne nii moom la jële ci beneen sëriñam bi Abdullah ibn Abi Bakr ibn Amr ibn Hazm loolu dafa wuteeg mooy li mu nettali fii nii ne bi nu ñëwee ba ci yoon wi ci la Amir faatu ci kërub jigéen dëgg la mooy faatu na mais kañ la xew est ce que bi mu jógee ci Yonent mi sallallahu alayhi wasallam mooy du foofu ndax même Seydina Anas ibn Malik riwaayam bi nga xamante ne nii même riwaaya imaam euh, euh, bu Seydina Anas bi ne Sahih imaamul Buxaari dane keroog rahmatullahi bi Yonent mi sallallahu alayhi wasallam di yónni waa Bi'ru Ma'una mais bi mu leen di yónni wa kaana ra'iisal mushrikiina ki jiite woon mushrikiina yi mooy kan Aamir ibn Tufayli Aamir ibn Tufayli mi nga xam ne moo fi ñëwoon xayyara doon tànn loo Yonent bi alayhi salaam bayna salaasi xisaal moom moo leen jiite woon doon yónni kon kay mooy na mu tànn loo ni Yonent bi ba pare te faatoogul woon loolu day wane ne faatuwul ci yoon bi dem na ba dellu ba bàyyi xam bi ñëw fi ni Aamir ibn Maalik wax ak yonent mi saa saa ne ko yónnee sa saxaaba yi côté Najd foog naa dinañ tuub mu ne ko ñooñu moom wóoluwuma leen ak sama saxaaba yi mu fexe ba convaincre na leen maa leen yiir ndax lool ku ko mën def loo noonu moom dootu ko laal mais malgré tout Amir ibn Tufayl kàccoor bi daal di yàq li nga xamante ne nii mooy yiir tutelle gi nga xam ne moom la bàyyite xam bi yiiroon saxaaba yi faalewu ci dara mu raylu leen waaw kon loolu day wane ne affaire bi. mooy kon wafd bi dafa teel a ñëw dafa teel a ñëw biñ demee mooy avant Bi'ru Ma'una avant Bi'ru na ci la délégation bi ñëw nga ne ma léegi baax na mais gaa yi ñett lañ ñett la imaam Ibn Ishaq tuddoon ne yaa jabaar nag ñaar ñee moom gis nañ ne kon ñoom alku nañ faatu nañ ci ni mu gën a ñu ne la jabbaar mii tuubul parce que jabaar gis nga jabar bi nga xam ne ci la euh, gaa yi dellu mu dellu ci biiru Mauna te boo fàttale ko tuddoon nañ ko jamono yooyale jabaar ci boppam bokk na moom moo rey Amir ibn Fuhayra waaw Amir ibn Fuhayra moom jabaar nii ibnu Sulma ibnu Malik ibnu Jaafar moo ko faat te imaam ibn Isxaaq waxoon na ko ne wa qad haddathanii ba'du banii Jabbaar ibn Sulma ibn Maalik ibn Ja'far qaala wa kaana Jabbaarun fii man hadarahaa yawma idhin ma'a Aamir thumma aslama qaala fa kaana yaquulu inna mimmaa da'aanii ilal islaami anni ta'antu rajulan minhum yawma idhin bir-rumhi bayna katifayya fa nadartu ilaa sinaani ar-rumhi hiina kharaja min sadrihi fa sami'tuhu yaquulu fuztu wallah fa qultu fi nafsi maa faaza alasta qad qad qutiltu qad qataltu maa faaza alastu qad qataltu rajul qaala xatta sa'altu ba'da daalika an qawlihi fa qaalu lishahaadati fa qultu faaza la amrullah waaw al imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi dafa wax fii loo xam ne mais nag wuute na lii dëgërul parce que ki waxoon wax ji fustu wa rabbil kaaba moo doon Haraam ibn Milhaan te lool mooy li dëgër te moo nekk ci riwaayu Anas bi nekk ci saxiix imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi bi muy nettali li nga xamante ne mooy xadiisu Bi'ru Ma'uuna mu ne nettali na ma kenn ci waa kër Jabbaar ibn Sulma ibn Maalik mu ne bokk na moom ña fekke woon keroog xew-xew bi Bi'r na te moom ci boppam nee na man fekke woon naa ko ak Amir ibn Tufayl mais ginnaaw gi moom Jabbaar dafa tuub après mu ne moom da doon wax ne bokk na li tax ma tuub dugg ci lislaam mooy damaa jam kenn diggante euh, mbaggam yi mooy ci sama xeej mooy bañ leen doon war di rey saxaaba yoo yële nee na ma gis sama mooy catu xeej bi jam naa ko ba mu génn génn min yi ci dënnam bi fa sami'tuhu yaqul maa ngi ko dégg nag ba ma ko jamee kookale Amir ibn Fuhayra la doon wax radiyallahu anhu mu wallah nee mu gañe naa wallah fa qultu fi nafsi ma wax sama bopp ne moo maa faasa moo yow loo gañe yow est-ce nekkul faat naa la yow ah nee na nag ma laaj bi ma laajee ginnaaw loolu ne mais li doon wax lan la ñu ne ma lool mooy shahaada la doon wax ma ne ah kon de faasa amrullah kon de gañe na wat naa ko ci yàlla waaw parce que riwaaye imaam ibn Isaaq bu mursal bi dane moom jabbaar mii moom moo faat Aamir ibn Tufayl waaye waxam ji mu naan kenn mooy tuddul kan la kan moo wax wax ji mais ki wax wax gi dëgg dëgg moo doon ki nga xam ne mooy Haram ibnu Milhaan Haram ibnu Milhaan radiyallahu anhu moom moo defoon loolu le kon moom ñoom kenn ci mucc muy Jabbaar ibn Sulma moo ci fartu malgré li nga xamante ne nii moom la def euh, muy ngëneelu yàlla gu yaatu malgré tout ça faat nañ ay saxaaba yu bari yoo dañ leen a wor waa Bi'ru Ma'una waaye teewul buur yàlla boole ko ci saxaaba yi moom Seydina Jabbaar ibn Sulma radiyallahu anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'liyal firdawsi maskanahu wa ma'waahu